wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi ci jataay bii ñu génn bi wa minnatihi jeexaloon nañu escale bi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi woon def fi nga xamante ne mooy Dal Xulayfa nga xam ne bi mu génnee keroog Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci bésub samedi boo bële maa asxaabihi radiyallahu taala anhum fi nga xamante ne nii fala escale àgg fa waxtu tàkkusaan wala tàkkusaan fekk ko fa mooy Dal Xulayfa mu julli fa ñaari rakkay tàkkusaan julli fa timis ak gée ak fajar ak tisbaar ba mu jëlee tisbaar ba pare ahalla bil hajj wal umrati ma mu daldi def ihlaal labbayka allahumma bi hajjatin wa umra wa min annaasi man ahalla bilxajji waxda wa minhum man ahalla bixajjin wa umra mu am ci nit ñi keroog bi ñuy ihlaal comme niñ ko gisoon ci xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa leen a ku nekk ci façon aj yi ku ci neex rek lu la tànn baax na loo tànn baax na sayyidatu Aisha radiyallahu anha foofu dane mu am ñoo xam ne ahallu bil hajj am ñoo xam ne dañu ihlaal ne labbayka allahumma bi hajj am ñoo xam xam ne ahallu bi hajjin wa umra aw bi umratin wa hajj ñoo xam ne dañoo boole aj ak umra mu ne wa ahalla rasulullah sallallahu alayhi bi alayhi salaam daal di ihlaal aj yooyu noonu gisoon nañu dañuy gis masalaam ana ci ban ci façon ñetti aj yi la def nan lañu tontoo woon ci xadiis yii nii kene insha allahu taala li gën dëgër mooy kene ahalla bi umratin waaye nag ci yoon wi it wax labbayka allahumma bi hajj léeg mu ne labbayka allahumma bi waaye da leen doon boole tamit te loolu ndax al umra daxalat al umratu fi l hajj ila yawm al qiyaama nuyu seydina anas radiyallahu taala anhu wax ne moo dégg yonente bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa yaquul labbayka allahumma bi umratin wa hajj li seydina anas wax radiyallahu taala anhu wa ardaa ah ginnaaw gi mu war alqaswaa daal di continuer mu war alqaswaa daal di continuer ah gisoon nañ masala yi nga xam ne ñoo amoon foofu ah kii nga xam ne moom lañu ñu génnoon ñoom lañu génnoon ci jataay yi ñu génn walillaahil hamdu wal minna ñu waroon nag continuer ginnaaw fi nga xamante ne nii mooy gisoon nañ talbiya bi façon jataay yi weesu talbiya lañ gisoon muy labbayka allahumma ginnaaw bi mu defee loolu mu jublu xibla bi di sàbbaal di def takbiir yeeg taxmiid yi ne labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak di continuer di wax lool labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak saxaaba yi radiyallahu anhum di ci wax di ci ànd comme ni ñu ko seydinaa jaabir ibn abdillah daal di nettalee nit ñi fees del mu continuer yoonam moom alayhi salaatu wassalaam kon jóge dal xulayfa ñu war a ñu war a ana ban étape moo ci tegu ginnaaw dal xulayfa loolu lañu ku mel ni al imaamu Ahmad al imaamu Ahmadu daldi nettalee waaye xadiis bi mu ngi ci Muwatta al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhum boo demee ci kitaabul xaj na ko noonu al imaam an-Nasaa'iyu daal dinañ koy solo sanad yi yépp bi sanadin saxiix ci sanad yoo xam ne yu wér la ñuy nettali ginnaaw ana lan moo tegu ci lii fan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dem ah ñuy nettali ñu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi newe ci yoon wi étape bi ci tegu mooy ar-rawha ginnaaw fi nga xam ne mooy Zal Xulayfa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum continuer di talbiya maa lam yazaalu wa hum fi talbiyatihim ba ni nga xamante ne nii ci lañuy àgg ar-rawha ra'a himaara wahshin aqira fa qaala sallallahu alayhi wa sallam da'uuhu fa innahu yuushiku an ya'tiya saahibahu ah bi nga xam ne ci lañ àgg foofu di ar-Rawhaa ñu daldi gis li nga xam ne mooy ximaara Wahsh ximaara Wahsh mooy eh, mbaam moo xam ne mbaam àll la mbaam àll eh, mbaam àll eh, mooy zèbre mbaam àll mooy zèbre zèbre euh, gis euh, gis nga ni muy niroog mbaam mais du domestique waaw léegi eh, dinañ gis léegi est-ce que bon est-ce que loolu dagan naa consommer waaw est est-ce que loolu eh bien dagan naa consommer muy mbaam àll nee bi ñu ko gisee mu ne moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ ko gis mu ne da'u mooy mbaam àll boo xam ne dafa dafa tëdd mooy dafa kii dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko mooy bu ñu en am na ku ko rëbb am na ku ko rëbb ba mu jugé ci mooy ne am na daal ku ko rëbb moom ba dundul moom mais nag dañ ko dañ ko rey dañ ko mais ci cim rëbb la ba mu ko gisee mu ne daaw mu ne saxaabaam yi bu leen ko laal bàyyi leen ko fii ngeen ko gis bu ko kenn laal waaw ndax kat fa ko yushiku an yatiya saaxiba ndax amaana boroomam mooy ki ko moom ki nga xam ne moo ko rëbb daal di ñëw waaw amaana ki nga xam ne moo ko rëbb moo ko jam ba mbaam àll bi tëdd nii ah amaana mu ñëw fa yuusiku léegi rek boo mayul an yatiya mu dikk saaxibu ki nga xam ne mooy boroom bi nga xam ne ci la demee noonu fa jaa saaxibuhu ila rasulillah sallallahu alayhi wa ah ñu jekki rekk ki nga xam ne moo ko moom daal di agsi waaw boroom daal agsi boroom daal di agsi bi mu agsee fa qaala mu ne fa jaa saaxibuhu ila rasulillah mu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah yaa rasulallah yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sha'nukum bi haadha al-himaar sha'nukum bi hadha al ximaar mooy man ngeen a jëfandikoo mbaam mii di mbaam àll bii mooy lii de man ngeen koo jëfandikoo fa amar rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa daldi digle daldi digal ah, aba bakrin fa qasamahu bayna rifaaq mu daldi digal seydina abu bakr as-siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu daldi koy séddale diggante ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñoo newoon ci mbooloo ma moom seydina siddiq léegi Euh, loolu mooy li nga xam ne moom la nettali bi nettali nga xamante ne nii càllale imaamu Maalik dane wa xadda kii moom mu ngi ko jële ci Yaxya ibn al ansaari annahu qaal axbarani Muhammadu bnu Ibrahim bn alxaaris attaymiyu an Iisa bn Talxa ibn Ubaydillah an Umayr bn Salama ad-Damri an al-Bahziyi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam xaraja yuriidu makkata wa huwa muhrim xatta idaa kaana bir-rawxaa'i idaa himaarun wahshiyyun aqiirun fa dhukira dhaalika li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala da'uuhu fa innahu yuushiku an ya'tiya saahibuhu fa jaa'a al-Bahziyu wa huwa saahibuhu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam sha'nukum bi hadha al-himaar fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba bakrin fa qasamahu bayna ar-rifaaq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon ki nga xam ne moo ko nettali mooy al-Bahzi moom mooy même mooy li nettali nii rek mooy càllale imaamu Maalik mu jële ko ci Yahya ibn Sa'id al mu ne xabaare na ma Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi an Isa ibn Talha ibn mu jële ko ci Umayr ibn Salama Salima ad-Damri ah an al-Bahzi moom moo ko nettali fekk moom al-Bahzi mi moom mooy ki nga xam ne moo moomoon mbaam moom la moo ko rëbboon waaw muy bi mooy ki nga xam ne moo ko rëbboon bi ñu ko yëgalee yonent bi alayhi salaatu salaam ndax ñoom dañu koo gis mais gisuñu kan moo ko moom dañu ko romb noonu rek mu nekk koo xam ne daal nañ koy jàmba en tout cas mm, alab bi mooy li muy rëbbe jam na ko ba li nga xamante ne mooy mbir mi daal di daal di tëdd waaw mbaam ma mën mooy dee na ñu yëgal ko mu ne bàyyi leen ndax léegi boo mooy léegi rek boroom dikk ba mu dikkee moom al-Bazzi wa huwa saahibu moom moo ko mu ñëw yonent bi alay ne yonent bi alay saatu salaam sha'nukum bi hadha alximaar léegi daal di digle ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu dal di e, koy séddale diggante ñi nga xam ne ñoom la àndoon xam nga affaire bii nii nga ne mais e, fii nii lan moo fi kii dañ naan la c'est dama bokk ci yi nga xam ne xam nga yi ñuy teree ki armal am na yuñ ci gisoon bi nga xam ne ci la waaj a laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca jàkka ja maa yalbasu maa yalbasul muhrim ana yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana ki nga xam ne mooy al muhrim ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy armal ana li nga xamante ni amul droit sol ko xam nga côté boobu gisoon nañu que tere woon na ci façon ay yére ak tamit doo parfum façon yére yi nga xam ne dañ koo ñaw ah laa laa talbasul xumus ah walal baraanisa wala saraawilaat ah waaye doo sol yére boo xam ne massahu walsun aw zanfaraan mooy yooyu te doo sol ay xuff lu dul amoon naa lay ni nga dagg ko ci suufu mooy xuffay ni eh, kii nga xam ne ci der la kawas yi nga dagg ko ci suufu fi nga xam ne mooy dejjoor yi mooy loolu gisoon nañ façon lool nag ci góor la woon waxoon nañ la waxoon nañ la gis lool yu ñu tere la ki nga xam ne mooy ci armal mais du lool kese parfois gisoon nañu ko waaw te waxoon nañ la que Euh, mooy manoon nañu mooy parfum euh, nit ki mën na koo def te loolu sax sunna la juste avant muy dugg ci armal bi waaw loolu nit mën na koo def waaye mooy après dañ ko koy dañ ko koy ah dañ ko koy xaraamal dañ ko koy tere waaye dañuy tere mu dagg ay we mu dagg ay karawam mooy yooyu yëpp dañ ko koy tere dañ koy tere waxoon nañ la ko mu takk sëy wala muy maye waaw mooy muy marié moo xam doomam waa ji waa ji ko bëgg lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti bu dee paa bee koy maye moom paa bi moom aji na dugg na ci période de sacralisation bi du mu ngi armal loo moom manu faa maye moom du maye waaw du fa maye te masala boobu gisoon nañ ko ah bi nga xam ne mooy mariage u bi yonenti ma lay sa sam di denc sayyidatu Maymuna bintul Haarisi radiyallahu anha ci xadiisu Mawlana Ibn Abbas ak ki nga xam ne mooy ah, yi nga xam ne mooy Abu Rafi' mi xam ne boo doon dox mbir mi masala yooyu duggoon nañ ci ay est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy denc sayyidatu Maymuna kaana muhrima am laa ak loolu noonu loolu noonu gisoon nañ ko te wax nañ la li gën a dëgër mooy ne lam yakun muhrima nekkul woon koo xam ne muhrim la woon comme ni nga xam ne Abu Rafi' mi nga xam ne moo dox mbir mi moom mi nga xam ne loolu la wax mooy ku armal bokk na ci ñu lay tere mooy dañuy ñëw gis nga bu ñu ñuy avancer ngay gis yi ñu tere gisoon nañu yére yi kon ak parfum ca avant ñuy génn Médine ca jàkka ja fii nag gis nañ li jëm ndax suñu borom moo moo wax yi ñu gëm yàlla laa laa taqtulu soy wa antum hurum waaw yéen ñi nga xam ne yéen gëm mooy bu leen laal bu leen rey mooy bu leen rëbb fekk da ngeen waaw mooy ki nga xam ne dafa armal moom amul droit amul droit bi di di di di di rëbb waaw loolu mooy affaire bi loolu nag moo tax loolu noonu moo moo tax nag fii nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam yii nii comme que am rëbb la waaw te tamit gisoon nañu bi ñu nee ah, ku fàttaliku loolu Hudaybiya Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu anhu bam fi mooy bam bam rëbbee rëbb ma waaw te yonent bi alayhi salaam laajoon saxaaba yi ne ko est-ce ko wan wala yéen a ko xërtal wala yooyu mun ñu ne déedéet fekk moom armaalawul woon ba mu ko re ba mu ko euh, euh, jamee rëbb ma ñëw séddale leen ko jox ko yonent bi alayhi salaam da koo nangu ndax ki nga xam ne mooy armaal amul droit rëbb waaw mooy di mooy mooy def laa chasse amu ci droit même bu dee gibier yi dañ koy titiller manu ci dara dara du leen laal du leen laal loolu benn affaire la <laughs> hein mais tamit bu dee dañ ko dañ koo sasal mooy waa ji dafa rëbb ngir moom it lool du ci am droit lekk waaw moo taxoon Seydou Seydina Abu Talha non ki ma wax sànq lan la tuddati sax alxaaris ibn abu qataada radiyallahu taala anhu wa arda moom bi nga xamante ne nii ci la kii woon rëbb moomu yonent bi alei satu dafa laaj saxaabaa yi ndax yéen a ko wan wala yéen a ko xërtal wala yéen a ko mooy boo dee da koo jàppale wala nga wan ko ko nga nga nga joxoñ ko ko ne ko mu nga nële parce que ñoom dañ koo gis waxuñ dara waaw ndax bëgguñu woon ndax xam nañ ne dañ leen koy tere waaw léegi nag ba mu ko defee fekk ñoom moom armaalul woon parce que du ko armaal booba ci lañ ko mënoona jëfandikoo mais sinon ñoom dañ leen a tere kuy képp koo xamante ne nii dafa nekk koo xamante ne nii dafa armaal am rëbb dañ ko koy tere hein kooku dañ ko koy des ko koy tere lool la kon yéen ñi gëm yàlla bu leen jege te bu leen rey li nga xam ne mooy am rëbb ah, li fekk dangeen a nekk ñoo xam ne dangeen a armal loolu mooy affaire bi li tax yonent bi sallallahu alayhi ne bàyyi leen ko bu ngeen moywul léegi boroom ñëw waaw mooy ki nga xamante ne nii mooy boroom léegi nag bi mu ñëwee comme que moom bi mu agsee nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy rëbb ko ngir ñoom loolu la parce que bu ko rëbboon ñu ngir ñoom duñ ko lekk léegi nag bi mu ñëwee mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi hadha al waaw mooy man ngeen a jëfandikoo ximaar gi muy mbaam àll wi loolu it dañ ciy xame ne dañ ciy xame ne lan këne Euh, mbaam àll dagan na waaw contrairement ak mbaam kër yi xam nga mbaam kër dafa xaraam te gisoon nañ ko yow ma xaybar ah kaana yow ma xaybar ah daa rasulullahi sallallahu aba talhata fa naada anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa an luhumi an luhum al humur al ahliya fa innaha rijs ah Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu comme ne xadis bi ne ci saxiixayn mu ne bi nga xamante ne nii ci la nekk euh, lamma kaana yawmu Xaybar ah ba nga xam ne bésub Xaybar ci la xew daa rasulullahi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa woolu aba talxata seydna abu talxa nekk bàyyi jiit leen moom seydna talxa non seydna anas fanaadaa yëgle ci biir nit ñi woote yëgle ca biir anna allaha yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama yanhayaanikum ñu ngi leen di aaye ñu ngi leen di tere ñu ngi leen di interdire an luhum an luhum an luhum al humur ci li nga xam ne mooy euh, euh, euh, luhum al humur al ahliya ah ci yàppu mbaam sëf yi mooy mbaam kër yi mooy an laan ah à chapeau n e an mooy mbaam waaw donc naa donki lañ koy wax ci anglais mooy ne loolu gisoon nañu masala yi jëmoon ci yooyu ah ci eh, eh, eh, diggante boroom xam-xam yi mais lan moo tax ñu tere ko ak yu mel noonu est-ce que bon ndax moom jawwaalatul kii la xaryat yi mooy day mooy day wër rek di comme nii day wër di lekk ci saleté yeeg ci sën yeeg yooyu est-ce que looloo tax wala leneen ak leneen gisoon nañ ne li gën a dëgër mooy yeneen yonent mi alei saatu salaam wax innahu rijs que ne moom moom sobe la te sobe boobu mooy ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee ci la ne sinon avant dañ ko doon lekk looloo taxoon saxaaba yi radiyallahu anhum daal di ñëw di ko di ko togg ba seen ba ba mu ba mu ba muy bax ba seen cin yi di bax yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw daal di leen koy aaye ñu daal di koy arrêté këpp fa ufiyati al al al xudur ñu daal di këpp li nga xam ne mooy cin la ca saase waaw. kon mooy lool mooy mbaam sëf loolu gisoon nañu ay mooy mbaam yi nga xam ne mbaam domestique la mais mbaam àll loolu dagan naa lekk waaw moo tax fii nii yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di fa amara rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam digal Seydina Abu Bakar fa qasamahu bayna rifaq mu daal di koy séddale diggante ñi nga xam ne ñoom la àndaloon mooy ñi nekkoon foofu ba convoi bi ndax dañuy ànd defi mbooloo xam nga ay milliers des milliers de personnes mooy bu ñu àggee fenn ñenn ñu ngi fële ñenn ñee ngi fii ñenn ñee ngi fii bu ñuy dox sax du ñu ànd doo ñoom ñépp mooy ñenn nekkoon foofu mu ne ñu séddale ko seen biir ah léegi nag xam nga aaya bi leeraloon na par exemple ku ku ray yii lan ngay def ah parce que dane suñu boroom danoon laa tax ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim mooy yéen ñi gëm yàlla laa tax tulu sayda wa antum xurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawaa adlin minkum hadyan baaligha al-ka'ba aw kaffaaratu ta'aamu masaakin aw adlu dhaalika siyaaman liyazuuqa wabaala amrihi afa Allahu amma salaf wa man aada fayantaqimu Allahu minhu wallaahu aziizun dhu intiqaam uhilla lakum saydul bahri wa ta'aamuhu mataa'an lakum wa li sayyaarati wa hurrima alaykum saydul bari ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ah suñu borom ne mu ne kon yéen ñi gëm yàlla yaa yu alladhina amanu laa taqtulu sayda wa antum hurum mooy kon beneen interdiction bi ñu gis fii tey mooy am rëbb kon képp koo xam ne boo newoon le plus grand chasseur du monde waaw nga xam ne yow moom chasse kese yaay sax le président des chasseurs de sa sa sa gox bés boo ajee boo armalee gis le gibier amoo droit sax di ko di ko def dara moom amoo droit laa ndax lan laa taqtulu sayt mu nekkoon bu leen rey li nga xam ne mooy as-sayda rëbb wa antum xurum fekk yéen da ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen nekk ñu dangeen nekk ci armal waaw wa man qatalahu minkum muta'ammidan képp koo xam ne moom da koo da koo dafa mooy dafa chasser tay ko dafa rëbb tay ko fa jazaa'un moom moom fayam mislu ma qatala min an lu mel ni la mu la mu rëbb ah la mel noonu ci li nga xam ne mooy gàtt gi ci lu mel noonu lay joxe waaw loolu àtte dinañ ci ñëw attey côté bii dinañ ci ñëw ah léegi bala ñoo dugg foofu kon première li ñuy jànge ci nettali bii xadiis bii mooy que kon ki nga xam ne mooy moo armal dañ koy tere kon am rëbb waaw waaye it dañ ko koy tere jànge nañ ci leneen mooy ne bu dee moom rëbb ko wala ñu rëbbal ko ko mën na koo lekk looloo tax waa bi mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi hadha al mu wax sayyidina mu wax sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa mu séddale ko affaire la waaye bokk na ci leneen luñ ciy jànge ah ne ah, kon mooy beneen affaire mooy que ne ah, bokk na ci liñ ci jànge ci euh, nettali bi ah que ne ah, bu ñuy mooy possibilité séddale yàpp sans pour autant ñu ne bon ah, ah bon il faut nga nekk loo xam ne il faut kilo yi mat sëkk sëkk sëkk waaw mooy <laughs> sayel ah, yi ngay wax baax na de laahi lii nii ngay wax du amaam solo la <laughs> ah mooy dane Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu séddaleel yàpp gi mooy dañ ciy jànge ne mais bi ñu koy séddalee est-ce que daa ay mesure ay poids di teg ay wa ku nekk kii moo yoru lool nan la ko séddalee mooy mooy nit ki mooy xool ne dagg lii dagg lii dagg li jàpp bon def benn genre genre effort que ne bon lii moom war naa tollook war naa tolloog mooy parce que dañ koy comme que dañ koy séddale équitablement mooy mu joxee kii jox kii jox kii ku nekk daa war a tolloo léegi bi muy séddale mbir mi mooy day moom day xool dagg fii comme bu daggee ci épaule bi teg dagg beneen épaule teg mais mooy loolu noonu euh, euh, du ñàkk que moos am na ko ëppale tuuti mais loolu kenn du ci bàyyi xel parce que def na effort séddale ndawal yi <laughs> ci ci ci ijtihaadam rek lay tegu gaa dëgg la bu dee am na nag ay yum mën a peser xayrul loolu kay moo gën mais liñ la bëgg a wax mooy loolu noonu ah bu dee mën na am lu peser comme gaa yoo xam ne dañoo jënd bokk ndaw am voo wala mu xar ñu war koo séddale kooku mooy ki nga xam ne moo koy séddale bu dee yorul ay mesure ay poids yoo xam ne mën na jël dagg benn jigoo teg beneen jigoo teg jël bii teg après mu xool bu paree mbuus yi fu nekk muy deux bu dee deux parts mu après mu def ko euh, natt kilo yi ñaata la bu nekk tolloog loolu loolu moom bu ko mënee nga def loolu waaye dañ la bëgg a wax ne mais man nañoo séddale ndawal sans loolu waaw mais nag il faut waa ñi mu def le tout effort que ni mbir mi quand même li muy def jub na waaw mais doo jël gaay lu rëy rëy teg fee ba pare jël lu ndaw teg fii loolu yaa tay ne affaire bi équitable waaw mooy lépp yoo xam ne yu mel noonu la dem ak taxar bi da ciy doy mooy waa ji il fait le tout mu ngi mel ni rek comme al xars loolu la gisoon ba léegi Xaybar gis nga Xaybar de <laughs> mooy Xaybar keroog yonent ba lay saa saa bi muy yónni Seydina Abdallah ibn Rawaha ngir mu doxal accord amoon ak yahuud yi mooy ci euh, ñoom ñooy rester yor li nga xamante ne nii mooy. Euh, tool yi foofu xaybar bi ko bay waaye bu récolte bi ñëwee dañ koy xaaj ci digg bi cinquante cinquante jullit ñi am cinquante pour cent ci récolte bi juif yi xaybar yi yor cinquante boobu sëy gis na loolu moo tax loolu l'islam reconnaître la mooy li nga xam ne mooy am alxars mooy damay ñëw tiim garab gi damay ñëw taxaw xool garab gi à peu près ana ñaata moo ci war a toll ñoom nag dañ ci newoon ay experts c'était rare liñ ne lii la war a toll bu ñu ko dindee du toll waaw ah. mooy c'est sûr que am na possibilité njuumte bu ndaw mais loolu noonu dañu koy jéggale voilà loolu lii yépp mooy mooy al al kii al al al al kii wan nazair al ashbah wan nazair mooy façon àtte yoo xam ne il suffit nga xam bii da xam yeneen yi niroog moom yépp danga koy xam mu ngi mel ni rek bu doon séddale ak ceeb nga xam ne ñun niñ koy séddalee waa ji ay muddóom lay yor loxoom lay tàllal def nii c'est sûr que loolu mën naa am ne bu ñu ko jëlee di ko natt ci ay pesée après ci ay kilo mu am quelque fettu fettu gramme wala yu mel noonu yu ëpp fenn mais loolu noonu garaawul kenn du ne o oh, waa ji ak ak adalam dañ koy seetaat il n'est pas juste voilà pourquoi mais nag loolu sore nag li mu tax fu nay di def ah non waxuñu loolu de li alquran naan waylun lil mutaffifin alladhina idha taalu ala an-nas yastawfun wa idha kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika la ñoom ñoo koy def exprès waaw non ñooñu moom kenn waxu leen mooy am na ñoo xam ne ñoo koy def vraiment exprès waaw nga xam ne dañuy jël mooy bon yàgg nañ ko wax. jaaykatu mango bi jël ay këyit daal def ci suuf teg ay mango ci kaw boo gisee plateau bi mu aju nga foog naan hé j'ai fait une bonne affaire alors que hein vraiment c'est une mauvaise opération law kunta taalam boo xamoon mooy bés buñ la ko sottilee ma nga dem ni woy mii mbir mi rekk nii la ton mooy gaañ nañ la léegi nag kantaa ay nit ñi xam nañu ko loolu du ci dara loolu wàññiwul mbonte gi wàññiwul mbonte gi du ko yokk lu dul mbonte ay xam naa ne banque bi corruption lay def mooy comme lool rek wala mooy xam naa ne banque bi intérêt lay def mais comme que mbir mi est-ce que loolu yow yow loolu nga xam ko daa tax ñu ne léegi baax na parce que waa ji kon kenn naxu ko da xamoon na ko déedéet déedéet loolu taxul dafa bon ba léegi moo fii wayam ay gaay yi xam nañ ne moos dañ ciy defi këyit ci biir wala waa ji nga xam ne commerçant la saa buy nattal gaa yi dóor balaa mbir balance bee kii mu dóor yëkkati bala moo équilibré mu ngi dóor yi lekk kii ay gramme lekk keneen ay gramme lekk keneen loolu lu hada soxtun loolu lépp naar la boo xam ne moom la waa ji di def ci biiram waaw kon nag lii wuute nag lii lii mooy nit ki day def lépp loo xam ne moo nekk ci istitaan ci man-manam ah vraiment sàmm lool xool ne daal àtte mbir mi séddale séddale boo xam ne jàpp na ne nii daal ah, baax na nii léegi nag bu dee am na loo xam ne lu ci ëpp la tuuti ci benn bi loolu laa dayra amul problème charan loolu lan moo la koy wan ndax seydina as-siddiq radiyallahu taala anhu yonent bi aleyhi salatu wassalaam bi sanadin saxiix xadis bu wér hmm, moom moo ñëw daldi séddale yonenti ma lay saa saam digal mu daldi séddale loolu te loolu mooy manu cee mooy peut mu am ci que benn mooy ëpp beneen bi waaye loolu loo taxul mu ne ah, kon nag affaire bi bu baax loolu benn affaire la am na beneen affaire buñ ci jànge mooy ne nit ki ak koo màgg màgg màgg buñ la joxee ndigal ci yii nii amul naan boobaay yow waaye yow mooy euh, nga nangu dégg ndigal mooy possibilité di liggéeyloo mooy ñi nga xam ne du ñuy jaam ay ahraar lañ waaw Seydina Siddiq premier mooy mooy sangu saxaaba yi waaw mooy le premier compagnon moo ci gën a màgg mbir gin cee màgg dayo fa yonent bi sallallahu alayhi wa ak borom bi subhaanahu wa ta'ala teewa mbooloo mi ni muy bari yonent bi salaam moom la ne séddaleel yàpp yi am na ñoo xam ne fii mu ne bu ñu leen woon ci mbooloo mu bari séddaleel yàpp yi ñu jàpp ne vraiment lii nii wàcc nañ seen daraja ak tamit bon quand même ñu nekk ci voyage mais xanaa sax le petit ba nekk fee booy bee wala kee mais où est Anas ah mooy bu waxul lool neewul nii Anas ibn Malik non dafa exécuté waaw. loolu nag fekk ñun manuñu loolu mooy du ñu doxal dara koo xam ne ku ñu sant dara rek mu nekk fi di réticent wax ay ay pourquoi pas moi pour pourquoi pas keneen bokk pourquoi man ay ay ay séddale yàpp nag moom dangay ngay waaru quoi non non mu exécuté ci saa si moom Seydina Abu Bakr as-Siddiq hein léegi dañ ciy jàng beneen affaire mooy ne possibilité nit ki nga délégué nit ngir mu defal la yenn service yi yeneen mi alei saatu salam dafa délégué service boobu jox ko Seydina Abu Bakar na ko def ko waaw waaw waaye waaye moom kese moo ko def waxul ne na ko ci deux deux personnes def ak na ko quatre personnes na ci quatre personnes chargé wu benn nit kese man naa chargé wu ci séddale mbir moo xam dañ koy séddale te bu ko defee ñépp d'accord ci mais nag day nekk ku wóor waaw am luubal luubalkat kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal loolu moo xew fii léegi dina ñëw ci àtte àtte yooyu léegi mooy ar-rawha ah kon kon ar rawxa bañ fa àggee boo ne buñ la nee Dul Xulayfa ba fa yonent mi salaam jógee fan la fa tegu mooy ar rawxa al imaam ibnu Saad dégg nañ koo tudd de déggul dégg déglul al imaam ibnu Saad ah al imaam ibnu Saad li mu wax radiyallahu ah mooy ta'ala anhu wa ah mooy boroom at-Tabaqaat muy al imaamu Ibnu Sa'd raxmatullaahi alayhi mu ne ah mu ne ah ci e, e, tabaqaat ci at-Tabaqaat walla ci at-Tabaqaat ci at-Tabaqaat mu ne ah wamada nee na bi moom nii la ko waxee bi mu eh, fi nga xam ne bi yonent bi salaam jógee fi nga xam ne mooy eh, dal xulayfa mu ne wamada sallallahu alayhi wa sallam yasiiru almanazila wa ya'umma asxaabahu fi salawaati fi masaajidin la qad banaaha an-naasu wa arafu mawaadi'aha ah. summa saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yulabbi talbiyatahu almadhkura fa lamma kaana bi rawha waaw ainsi de suite ah al imaam ibn Sa'd ci tabaqaat mu ne wa mada rasulullah yasiru almanazil mooy muy xotti di dox di dem jóge Zal Hulayfa di dem Makka di aji ah di dox di romb bërëb yi ah ya umma as wa huwa te wa ya umma asxaaba asxaaba mu doon jiite saxaabaan yi ci julli yi mooy fu julli jote nag dañuy voyage du tax ñu ne duñu julli déedéet waaw dañoo nekk ci yoonu yàlla dañuy aji du tax ñu ne duñu julli <laughs> loolu moom sëriñu wolof ngay gis rek ci sëriñu wolof laa gise loolu waaw waaw dañu nekk ci cant moo tax ñu rey ñu rey julli yi waaw waaw wala dañoo nekk ci conférence ñu rey julli yi te ndax lañ doon conférence daa waroon a gën a puus xërtal nit ñi gin leen a xamal les facettes hein la de la prière ak la beauté de jaamu yàlla ak wommatu ci ci ay ndigalam moo taxoon ñu waroon a mën a julli mais waxuma la ay ay waxtu yi daa gudd de waxuma lool de nañ xaar tuuti ñu ci waxtu yi après ñu julli waxuma loolu de mooy gaa yi dañ fay jóge ñi am fullaay julli ñu amul fulla rawatina ka nga xam ne nee nañ mooy sëriñ bi kenn du ko gis mu fi kàbbaar du ñépp nag mais am na te loolu ginuma leen koo xam waaw waaw yonent bi alayhi salaam moo doon jiite saxaabaam yi waaw ci yoon wi mooy ñuy dox ci yoon wi moom mooy bu julli jotee ya ummu asxaabahu fii salawaati ci julli juróom yi fii masaajidin la ci ay jàkka yoo xamante ne mooy ay julliwaay fii mooy foo xam ne ay sujootukaay fa mu jullee xat banaaxan naasu sauf que finalement mooy yoon boobu moom en fait yonent bi alei satu salaam mi jógee mooy fi mu doon julli entre Makka ak Medina Medina ak Makka yépp mooy bërëb yi nga xam ne xamoon nañ ko nit ñi dañ koo mujjoon tabax ko foo mu julli rek dañ ko doon def jàkk dañ ko def jàkk mu ne nañ àggale li al imaam ibn Sa'd di wax ba pare mu ne wa arafu mawaadi'aha te nit ñi xam nañu bërëb yoo yële mooy bërëb yooyu nga xam ne fa la doon jullee dañ koo xamoon loolu nag ki gën a tax nag ñu xam ko mooy Mawlaana Ibn Abbaas non Mawlaana Ibn Umar <laughs> radiyallahu ta'ala xam nga Mawlaana Ibn Umar moom moom lañ naan al asari moom mi nga xam ne da doon topp jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu gis mu def moom liñ naan ay lii acte naturel la ak jibilli afaal jibilli la ak moom yooyu yëpp faalewu ndax xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam façon buur yàlla lépp ci léppam daf koo tànnal li gën te dara du def par hasard waaw moo tax Mawlaana Ibn Umar yooyu yii nii da jàppoon moo tax c'est al imaam al Buxaari te rahmatullahi alayhi gis nga lii al imaam ibn Sa'd di junj xam nga ne nga waaye imaam ibn Sa'd mais yow lii a càllale bi ñu ne la waa noonu da koo wax noonu nga ne mais de toute naan la ñu nettali ko ñu ñàkk koo nettali xanaa côté biñ ne def nañ ko ay jàkka après loolu dinañ ci ñëw mais que ne da doon julli bu waxtu yi jotee wala boog mu def jamoo takrim wala jamoo taxir waaw yonent ma lay sàr sàr. soit mu julli ci waxtu yi wala boo en amul cas mu dajale leen waaye moom julli doonul woon romb ba waxtoom jeex tàkk te du julli loolu amul <laughs> waaw <laughs> waaw képp ko laan la Serigne Diw ko wax waxul la dëgg te sëriñ Diw moom nekk koo xam ne ku ñu xame diine la ku sell ma ne ñun moom njorto gi rafet gi ñu am ci Serigne boobu moom lañ naan kon nag lii waa ji wax men bu dee dañu doomam la wala sëtam la dañuy xam ne waa ji day expliquer waaw même bu dee nee doomam la mooy li wax demewul noonu waaw léegi nag gars yi jàpp ne man lii ma wax dafa grave le fait que maanaam doomu sëriñ boobu li mu wax demewul noonu day expliquer dama lay laaj yow bu dee ne mooy benn lii rek lañ mën a wax ndax leneen li ñuy wax mooy tuumaan sëriñ ba parce que bu ñu d'accord ne li doom di wax wala li sët bi wax ne noonu la demee wax mooy kon yow sëriñ boobu daa ko matatu sax waaw léegi nag nit koo xam ne moom diine lañ ko xamal xam-xam jëfe xam-xam teg ki tànk tànkam ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko xamee loolu la fi woon ñi nga xam ne ñoo ko xam yëpp loolu lañ ko xamee ba bind bàyyi fi mu munu leer nañ est-ce dañ koy bale parce que ab doomam nee na wala ab sëtam nee na te ñu wóor nañu waa ji wax loolu du siqa mooy ne moom matul mooy il n'est pas moom il euh, kii tudd euh, il n'est pas de confiance parce que kuy rayu julli yow moom de toute façon sa sa sa sa sa sa sa fiqa sa sa nekku fiqatu wadd na bu yàgge yow moom xaw ma kan lañuy boole ci xat yi mais du yow mu tay nga tay ko julli jot di la romb waxtu yi di romb nga man koo julli nga nekk ci say mbir bopp ba heure bu la neex kooku noonu moom ku ngeen di seet si siqa bu ngeen ko jàppee mooy bu ngeen neenal ne siqa amatul si kaw suuf bu dee ne ku mel noonu la ñuy jàpp amatul léegi nag ku mel noonu nag ne ko yow mii li nga wax demewul noonu moo waaye mooy sax li nga xam ne moo nekk loolu moo mooy li nga xam ne mooy li jaaru sax que ñu naan maamam wala baayam mi ñu xame yiw moom dafa doon rey julli loolu c'est catastrophe mais ñun bu ñu seet loolu dañuy xool ne rek mooy doomu diw kon nag ma ne wax yi daal mooy lii ma la waxa ci ne ku fi wax loolu rek xamal ne huwa moom day expliquer léegi nag mooy kon dañ naan la gis nga lii moom yàlla imaam Ibn Sa'd bañ koo nettali mu nettali koo yem xam nañ ne yeneen saa da doon def loolu moo doon jiite ñeneen ji julli comme ni mu leen jiitee dal Xulayfa ci xadiisu leer yu Seydina Anas ibn Malik ak yeneen saxaaba yi radiyallahu anhu ak ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah léegi nag kantaa bërëb yi muy wax dañ naan la bërëb yi muy wax ne nit ñi dañ koo mujj def jàkka xam nañu bërëb yi te def ko ay jàkka loolu nag la imaamul Buxaari yi luy wane ne loolu moom lu dëgër la imaamul Buxaari yi rahmatullah ci kitaabu salaa dafa def benn buntu bu bu doy waar boo xam ne man moom laa gis mu def loolu mooy <laughs> recensé ak ñi nga xam ne boo am na ñeneen mooy ci ci kutubu sitta laa wax waaw moom moom moom <laughs> hein moom moo moo moo def loolu lim def dafa def baabu al masajid allati ala imam muslim am na yom ci indi mais par par quand moom ni mu ko indi nii yëpp imam muslim am na xadiis yoo xam ne ci wàllu yi indi na leen lu mel mooy jàkke yi nga xam ne ak yeneen mu ngi ci sunan yi tamit ñoom it am na ñu ko ci indi mais mooy buntu boo xam ne lii recensé ci jàkke yooyu ima <laughs> imaamul Buxaari rahmatullah alayhi baabul masaajidi allati ala turuqil madinati wal mawaadi'i allati yi nga xam ne ala turuqil madinati ñoo nekk ci yooni madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wal mawaadi' allati salla fiha an-nabi ak bërëb yi nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi julli al imaam euh, euh, al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi bi muy saraalool buntu boobu dane ay fi turuqi allati bayna al madinati annabawiyya wa makkata voilà mooy lim ci jublu yoon yooyu nekk Medina mooy ci kaw Medina mooy ci yoon bi mu ne mooy yoon yi nga xam ne mooy entre Medina ah ville yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak makkatal mukarrama zaadaha Allahu lay wax waaw jàkka yooyu nag la recensé foofu te lool daanaka hadith yépp imam ci ci Ibnu Umar la jaar <laughs> moom lañ ay doomam walla ay taalibeem di nettali naan moom ah doon na taxaw fii di fi julli <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax xoola benn bi mu ne mooy quatrième xadiis bi mu indi mu ne wa anna ibn Umar fekk da euh, càllale yi nag indi na ko ci kaw quoi wa anna ibn Umar kaana yusalli ila al-irq alladhi 'inda munsarafi ar-rawha gis nga rawha ngo waaw mooy eh, lii ay bërëb la yoo xam ne ak yeneen <laughs> même bi wax na ne doon na fa ñëw di fa julli waaw doon na fa ñëw di fa julli moom Seydina wa Mawlaana Ibnu Umar ah doon na julli kon mu ne ci al-irq mooy benn xur la waaw aw xur wu ne foofu woo xam ne wu mag wu ñu xam la bu inda munsaraf ar-rawha ba fooy mooy fa ngay jóge ar-rawha bërëb boo bëri parce que yonent bi alei saatu salaam mooy fii kon dañu ci xam ne kon fii itam julli na fa kon hein voilà mu ne wa dhalika al-irq intihaa'u tarafihi ala haafati at-tariq duuna al-masjid alladhi baynahu wa bayna al-munsarif wa anta zaahibun ila makka wa qad butuniya thumma thamma boog thamma masjidun falam yakun abdullah yusalli fi dhalika al-masjid kaana yatrukuhu an yasaarihi wa waraa'ahu wa yusalli amaamahu ila al-irq ila al-irq nafsihi wa kaana abdullah mooy ibnu umar radiyallahu anhu yaruuhu min ar-rawhaa'i fala yusalli zuhra hatta ya'tiya dhalika al-makan fa yusalli fihi zuhr wa idha aqbala min makkata fa idha marra bihi qabla as-subh bi sa'a aw min akhir as-sahari 'arrasa hatta yusalli biha as-subh boo buntu bii nag euh, bu ama am solo la <laughs> mais nag bërëb yi c'est que euh, yi mu recensé fii nii moom imaam al-Bukhari yi yi ci bari mooy en tout cas imaam al-Hafiz Ibn Hajar na man moom suñu mooy suñu jamono jii <laughs> daanaka yu ci bari amatul waaw mu ne haazihil masaajid ndax ñu bari la ci recensé ne haazihil masaajid lii la pour dëggal li imaam Ibn Sa'd wax ne euh, bërëb yeneen saa saa doon jullee nit ñi dañ koo xam te xam nañ ne kon jullee la ar-rawha parce que moo tax mu ne Abdallah ibn Umar de radiyallahu anhu doon na ñëw ci ar-Rawha fii di fi julli bu doon dem Makka ba jaar foo jaar mu julli fi waaw <laughs> waaw ba wax exactement fan la doon jullee te wute nag gaa yi fañ def jàkk ja waaw <laughs> loolu tamit mooy man nañu jàngi ne peut-être que gaa dañoo juum côté bañ def jàkk ja jàpp ne fii la hmm? <laughs> mu ne kon waqadu tuniya sama masjidun ta dabax nañ foofu fële benn jàkka ca ar-Rawha mu ne nag falam yakun Abdullah yusalli fi dhalika al-masjid moom doon loon jullee ci jàkka ja kaana yatruku an yasaar yi da ko doon bàyyi ci càmmoñam wa wara'ahu ak ca gannaaw wa yusalli amaamahu mooy julli ca kanam ila al-irq nasab mooy foofu fële waaw ndax dane fii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli <laughs> hmm? mais bërëb yu mel noonu yëpp daanaka al imaam al xaafis dane moom jamonoom ibnu xajar ah, al imaam al xaafis moom huit cent huit cent cinquante deux la génn àddina hmm? <laughs> hijriya mu ne moom suñu jamono de moom ah mooy bi muy shara saxiix imaamul buxaari rahmatullah mu ne fa masaajidu laa yurafu al yawm minha ghayru masjidi masjiday dhul hulayfa masjidi dhul masjiday dhul hulayfa walla ndax ñaar ah wa masajidu allati bi rawha ya'rifu ahlu tilka an-nahiya waaw mu ne waqad waqa'a fi riwayati zubayr ibn bakkar fi akhbar al-madina lahu min tariq ukhra an nafi' an ibn umara fi hadha al-hadith ziyada basata fi sifati tilka al-masjidi masajidi waaw wa fi tirmidi min xadiis amr ibn awf anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fi waadi rawha wa qaala wa laqad salla fi haadha al masjidi sab'uuna nabiyya voilà wax naa la yeneen euh, sunan yeeg ñooñu indi nañ yenn xadiis yu mel ni mais sauf que ni ko al imaamul Buxaari yi tërale affaire bi fépp mu indi kii fii c'est extraordinaire <laughs> c'est extraordinaire ah c'est extraordinaire kon imaam alxaafis mu ne jàkke yii nag mooy yonent ci nekk ci yoonu Makka bi Medina te yonent saa salaam mas faa julli nit ñi jàppe foofu def ko ay jàkka mu ne loo jàkk yii nag yi ci ëpp daanaka kenn xamatu mooy dañoo ràpp gisatuñu leen waaw ba mu des xanaa ñaari jàkk yi nekk Zal Xulayfa ak jàkk yi nga xam ne ñoo nekk ar-Rawha mu ne ya'rifu waa xam ne ko ahlu tilka naahiya waa wàll woowu la ñu dëkke mu ne taroon na ci riwaaya az bakkaar ibn Bakkar ci axbaarul Madina téereem boobu ci beneen yoon boo xam ne ci Seydina Naafi' la jóge mu jël ci maw mu jële ci Mawlaana Ibn Umar mu daldi ci yokk ba leeral moo étalé wu ci façon jàkkee na même mu ne ca ay imaamu Tirmidi soloo na ci xadiisu Amr ibn Awf mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam julli na fii ñu toll ci ar fii waadi ar-Rawha ci xuru Rawha gi jullee na fi wa qaala mu ne walaqad salla fi hadha masjid sab'una nabiyya mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci ne fii nii mooy bërëb bii mu jullee ah ju lu toll ci soixante-dix yonent sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhim di nañu fii jullee voilà léegi nag euh, wax ji bala ñoo pare fii kon mooy yonent sallallahu alayhi kon leer nañ jullee na ar-rawha euh, <laughs> te gis nañ qissatu euh, euh, euh, ximaar wahshi bi ah après dina ñëw ci masala yooyu jëm ci wàllu waa ji nga xam ne mooy yi aaya bi wax mais loolu dañuy bàyyi étape bi ci tegu parce que bi ci tegu tamit am na affaire rëbb bu ñuy wax feneen waaw te dinañ gis différence bi léegi fii pour jeexal mooy waa léegi lii moom est lii nii lan mooy àtteem ci mooy di wër foo xam ne fu nit ko yonent saa salaam julli woon nga koy def jàkk wala foo xam ne nitu yàlla wala nit ku sell wala nit ku baax foo xam ne da doon comme comme ni ngay gis senegal ñu ne euh, comme ni ñu naan euh, sëñ bu mag bi radiyallahu anhu euh, moom mooy nga gis nit ñi ni ñu doon ni ñuy toppe bërëb yi mu julli yëpp ñu def ko jàkka dangay gis nga dem ci ay Bawol ak feneen fi mu julli fa nga gis ñu def ko jàkka même ba jusqu'à Gabon jusqu'à Lambaréné foofu noonu ah Mayomba yooyu mooy loolu lan mooy àtteem ci sharia xam nga loolu mooy mooy niroog lii ñi nii ñuy def ah, ah loolu nag ah, dañ naan la parce que lan mu indi laaj bi lan moo indi laaj bi mooy ne dañu gis ne gis nga Seydina Mawlana Ibn Umar nii mu doon def di topp fu yonent saa salaam jullee mu fay mu koy kii di fa jullee bi bàyyam Seydina Umar radiyallahu gi euh, waxoon nañu bi ñuy gis euh, Hudaybiya te ne Seydina Umar radiyallahu anhu dafa gorlu woon li nga xam ne mooy euh, kiiwu Hudaybiya jàkk muy Hudaybiya garab ga dafa waxoon ñu dagg ko parce dafa gisoon nit ñi dafa barkeeloo ko kii mu ne nañ ko dagg ba gaa yi xamatuñu ko ah te moom <laughs> Seydina Omar dafa mas a robb mas naa robb muy tukki nii gis ay nit bi mu nee xalifa radiyallahu anhu gis ay nit di njëkkante benn benn bërëb mu laaj ne mais lan moo xew fële ñu ne ko xat salla fihi nabiyyu seega fee yonent sallallahu alayhi wasallam fa jullee moo tax mu ne mu ne mu ne képp koo xam ne daal ba nga bi nga fiy agsi julli fekk na julli fekk la fi na nga fa julli waaw mooy parce que julli fekk na la fa waaye bu dul loolu na nga continuer sa yoon bu fa nekk di taxaw naan da ngay ko def leneen wala di ko fa xaar ba pare mu teg ci ne mu ne ndax li nga xam ne moo alakoon waa ahlul kitaab mooy ne dañ doon topp seen jeexitalu yonent yi sallallahu alayhi wa salatu wasalaam di ko jàppee du ko def ay ay ay église ki ay biya mooy ay synagogue waaw fu ñu ne fii la comme naa Seydina Isa ñu daal di jël def ab ab synagogue wala église fii la Seydina Muusa masaja ñu def hmm? waaw léegi nag Seydina Omar kon lii la doon nga ne mais léegi man nag bëgg naa xam diggante lii bàyyi ji Seydina Omar mu doon Xattaab doon ak li doom ji doon def mooy ci bisi dag naan dafa contradictoire moom ñu doon naan bu ko fi kenn xaar Seydina Mawlana Omar da ko fa doon xaar moom bu julli jotee day toog xaar bu julli jotul mu jaar fa day xaar ba julli jot mu julli fa waxtu wa fa Yonent saa sallam julli woon bàyyi ma ñii di ko tere waaw loolu moom nan la ñuy réconcilier affaire bi ak lan mooy ñuy gën dëgër ci mbir mi ah insha allah doonu ci wa dooñu ci ubbi insha allah doonu ci leeral tuuti léegi ñu ne la yaa ngi fàttale ko suñu <laughs> masalaam julli est-ce que mooy xabru est-ce que mën na ab xabru mën naa nekk ci jàkkaam déet <laughs> yaa ngi fàttaliku masala boobu ah <laughs> léegi léegi euh, dañ naan la en fait. Euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa fiir dafa fiiroon lool lool lool lool te tamit xam doon def attention lu rëy doon sóoraale lu rëy rëy rëy ci dérapage yu maanaam ci wàllu wi parce que la boo xam ne dérapage dérapage yomb na ci ay nit moo tax boo seetloo mooy liñ la waxoon sànq que garab ga muy bay'atu ridwaan garab gam amoon daf ko gorlu woon parce que ba mu gisee nit ñi di ko di fa dem ak yooyu da doon bañ mbir mi mu dérapage yu cirque dugg ci naka noonu nag la doon bañee lii mooy ñoo xamante ne nii ñoom manuñoo manuñoo yem fi ñu war a yem ci mbir mi xam nga Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu moom du yàgg ba mu bokkaale yonent sa salaam ak borom bi subhaanahu mu bokkaale borom bi subhaanahu wa ta'ala ak keneen ah ba moo tax moom mu ko doon def mais Seydina Omar radiyallahu anhu <laughs> moom da doon bañ koo xam ne melul ni kii wala ñi nga xam ne ñoom xam nañu ko mooy bu yàggee nit ñi mën nañoo ñëw dugal ci lu ci bokkul moo tax yu mel nii moom mu ko doon tere ah ba pare ne loolu bokk na ci li nga xamante ne moo alagoon waa ahlul kitab waaw parce ñoom seen seen kanisa yooyu bañ ko jàppee lañ ko lañ ko def après ah parce que dañ fa doon dem mais julleetuñ fa ngir yàlla waaye daanaka ngir ka fa neew a tax mooy julleetuñ ngir yàlla waaye dañuy julli ndax ka fa ne dañ fay dem ndax ka fa ne mais jàkka ja moom bu doon jàkkaay kese la seen yoon newu ci waaw kon loolu lañ naan Seydina Omar loolu lay ragal affaire yu mel noonu xew waaw ndax bu dee ne jamono ji mu ngi mel ni waa asxaabu Seydina am woon gaa yi nga xamante ni ñoo jàppe woon seen nit ñu baax ñoo ñu la ñu defaroon ay statut ngir di leen fàttaliku gaa yi ñëw ba ci fin bi ñu mujj leen def leen di leen jaamu wa qaalu laa tadharunna waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra ñooñu du mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dañ naan ay nit ñu baax lañu woon waaye gars yi ba ñu génnee àddina ñu tabaxal leen ay satu ngir di leen fàttaliku waaye génération yi ñëw après Iblis da leen a won ñu jàpp ne ñooñu ay yàlla lañ waaw mooy tereb Seydina Omar bii loolu lay yenu waaw parce que amuñ benn wóolu te que ne gars yi duñ ñëw ci ginnaaw dérapage am affaire shirk nag di ci mujj duggu nag waaw. loolu moo taxoon mu doon tere loolu waaye képp koo xamante ne nii loolu moom wóolu nañ ko ci yow comme Seydina Ibnu Umar xam nañ ne loolu du ko dal moo tax moom da ko doon def waaw te loolu li koy gën wane li koy gën wane ne loolu mën naa nekk mooy gisoon nañ ci suuratu al wa qaala alladina galabu ala amrihim la nattaxidanna alayhim masjida mooy waa asxaabul kahf bañ génnee àddina ña nga xam ne galabu ala amrihim ce n'est pas que ay ay gaa yoo xam ne mooy gis nga jamono jooju ñoom li leen jaaxaloon sax bañ génnee ci xuntu mi li leen jaaxaloon bañ génnee ci xuntu mi ba ñëwaat mooy dëkk bi léegi dëkku jullit la ay boroom xam-xam ne fi mooy alladina galabu ala amrihim mooy ñi nga xam ne ñooy ñi yor pouvoir bi mais ñi yor pouvoir bi ay boroomi xam-xam lañ woon ta tamit ñoom lañ nekkaloon <laughs> mu ngi mel rek booy booy wax ay jamonoy Seydina Abdullah ibn kii uh, Umar ibn Abdul Aziz mooy ne moom ci boppam kàngam la entouré de kàngam léegi rek ngay gis ak tamit yenn jamono yooyu après après ñoo xam ne moom. xamuñ dara ci diine di jiite nit ñi te duñu entouré wu ñoo xam ne ay boroom xam-xam lañu wa qaala alladina galabu ala amrihim la nattaxidanna alayhim masjida fa nga xam ne foo fële lañu nekkoon nañ fa def ak jàkka waaw nañ fa def jàkka mooy ne eh, loolu gisoon nañ ko mais lii koy gën a wane que ne yonent bi alei satu salaam foo xam ne fu mu jullee la mën nañ ko tabax jàkka mooy gisoon nañu Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu gisoon nañu ko saxaaba wob gisoon nañu tarjama moo ne woon yonent saa salaam man kat damaa bëggoon nga ñëw sama kër nga jullil ma benn bërëb ci sama kër benn endroit boo xam ne nag ma fay jullil ma daal di koy def jàkka yonent bi salaam ne ko waaw ba benn bés mu ñëw ànd ak Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa agsi rek mooy boobu yaataloon nañ ci que ñun ni ñu mënee yàq temps yi léegi nga xam ne dañuy war a def dara au lieu ñu ñëw nekk ci direct mais dañuy nekk ci leneen baray temps ba léeg-léeg sax la ñu taxoon a jóg du ko def ñu annuler ko ba beneen yoon. wala bu ñëwee sax ba koy def daanaka nañ ko waroon a defee ci lu jaar yoon duñ ko def parce que rey nañ temps ci lu bari yonent saa salaam la ko taxoon a jóg ba mu ñëwee na fa la dugg kër Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu nuyoo dafa agsi bi mu nuyoo ba pare ana fan nga bëgg mu julli la directement. waaw mu joxoñ ko fi mbëgg mu julli fa mu daal di koy def jàkka loolu du lii parce que moom xamoon na ne kooku du mujj ba loolu noonu du ko du ko yóbbu ci sirk mais bu dee ñoo xam ne wóoluwuñ mbir yooyu dal leen waaw kay loolu foofu lañuy ñuy mën a yenn li nga xam ne mooy bañ ak tere gi nga xam ne moom la Seydina Omar ibn al-Khattab doon wax yu mel noon ku fa julli fekk daal jullil ku fa julli fekkul jàllal nga bañ faa nekk di toog hmm? kon loolu la ah. léegi euh, jàkka yooyu nag kon mooy li imaam alxaafis wax moo ci ne lu bari daanaka ràpp na léegi ah boroom axbaarul madina boo fa demee tudd na tamit yaatal na moom moo gën a yaatal affaire jàkka yi ba wax fan lañu féete ak nan lañ ko defe woon ba ñu ne moo tax mu doon wax ne këne ah, Euh, bépp jàkka fekk lu ñu soloo la kënee bépp jàkka boo xam ne ci yoonu Makka beek Medina foofu wala biir Medina biir Medina bépp jàkka boo xam ne xeer lañ ko defaree woon temps yooyu temps yooyu muy xeer yoo xam ne dañ koo yett mooy dalay leer ne jàkka yooyu fu yonent sallallahu alayhi wasallam julli woon la ndax Seydina Omar ibn Abdul Aziz al xalifa ba ne xalifa le recensé jàkka yooyu yëpp mu tabax ko ci xeer yoo xam ne ñoo niroo waaw mais léegi yooyu daal dina ñuy Eh, naaw kon nag affaire bi mu ngi noonu kon nag loolu lañu naan këne kon mooy li doon laaj sànq mooy suñu laaj bi kon mooy eh, tontu baa ngoog mooy bu ne nit ki eh, mooy loolu commerçant ngay gis ñu li ñu waxoon exemple bi ñu joxe woon ci bërëb yi nga xam ne sëñ bu mag bi dafa julli wala yooyu nit ñi di ko def jàkka dañ naan loolu sunna la waaw loolu sunna la ndax yonent bi sallallahu alayhi ci boppam moo ñëw jullil Seydina Itbaan moo ñëw jullil Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu anhu mu jàppe foofu nga xam ne fa mu julli woon def ko jàkka nga xamante ne pourtant waxu ko mais xoolal fenn rek jarul ngay xaar ma ñëw xoolal fenn sa kër foo xool rek baax na def ko jàkk no mais dafa bëggoon moom mu julli fa après mu daal di fay def jàkka léegi nag loolu nag mooy il faut ñu tegaale ci garde-fou yi ñu waxoon mooy Seydina Omar radiyallahu anhu doon doon mettre en garde te seetlu nañ ne Seydina Omar loolu yooyu muy mettre en garde tout le temps day réaliser wu mooy da ngay gis ñenn ñi di ko ay dérapage di ci am waaw loolu la doon loolu la doon tere ci wàllu euh, musique ba ca wàllu feet ba yeneen saa salaam ne ko bàyyi bàyyi leen xeet wu ne am na feet mooy loolu noonu mooy te tamit ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom Seydina Omar radiyallahu anhu ci boppam. mooy gis ne ba mu doon ba yonent sa saa salaam doon euh, doon joxoon seen Abu Hurayra dàll wa ne ko koo dajeel rek bëggal ko aljana waaw mu muy bëggale ba dajeeg Seydina Omar Seydina Omar mu wax ko ko mu ko ak da ci dënn bi tël waaw Seydina Abu Hurayra wane ginnaaw daw di daw dem ci yonent saa salaam mu topp ko waaw mu ñëw na ko mu ne ko waaw lan moo tax nga dóor ko mu ne yaa ko wax mu wax lool mu ne ko waaw mu ne lool nag damay bañ gaay bu ko defee mooy nit ñi mooy boo ñëwee naan leen àjjana ngeen jëm àjjana ngeen jëm àjjana ngeen jëm am na gaa yoo xam ne fii boo leen fi ne àjjana lañ jëm mooy geex na ay mooy léegi dañuy def ay affaires yoo xam ne yu contraire ak diine ji la teg ko fan parce que ñoom àjjana lañ jëm waaw Seydina Omar radiyallahu anhu doon mooy yu bari yoo xam ne dañuy gis ne da ciy da mooy du nekk loo xam ne lu xaraam la mais mooy saddu zaria waaw saddu zaria te loolu dafa nekk ponk boo xam ne lu rëy la ci wàllu euh, li nga xam ne mooy fiqh surtout rawatina maliki yi ak hanabila yi te lool sax dans leur boo seetee même ñi nga xam ne sax waxuñ loolu da ngay gis ne loolu dañ koy doxal voilà waaw mooy tere loo xam ne dañuy bañ moom dara newu ci mais mu indi ci lu gën a garaaw ñu tere affaire boobu noonu moo tax Seydina Omar ma anhu doon wax ne yii nii doon ko sibaka bañ ke ni gaay bu leen fa taxaw ku ma julli fekk daal ci bërëb yoo xam ne yeneen saa salaam mas na faa julli nga julli fa comme ar-rawha bii nga xam ne fi nañ àgg sinon nga jàll loolu tamit lu jara bàyyi xel la hmm, waaye sinon mooy loolu noonu ci kaw noonu sunna la te tamit loo xam ne lu baax la moo tax Seydina wa mawlaana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu doon seet bërëb yooyu di leen recenser ba pare di def saa bu fa rombee lu mu yàkkamti yàkkamti ci na fa xaar ba heure booba bu gisoon yonent saa def fa jaamu yàlla hatta af'alu jibiliya fu mu tuuroon ndox sax danoon taxaw lu mu yàkkamti yàkk yàkkamti wàcc tuur fa ndox daal di mën a jàll moom Seydina wa Mawlana Muhammad radiyallahu anhu kon tey ñu ngi woon ar-Rawha ci jotaay bi ñëw insha ñu continuer ci li nga xam ne mooy yoonu yonent saa salaam ila makkatal mukarrama fii hajjatil wadaa'i bii di ñëw nag insha allah après ci la ñuy waxaale atte ndax dinay gis beneen façon rëbb boo xam ne ci la ñuy gisee atte yi rëbb ah yi nga xam ne moom lañ wax sànk ci aaya bi yenn yi bon ñu ci lu gaawan ah, ci vite fait yoo xam ne dafa rey yenn yi euh, ci walla mu rëbb lan moo ko ciy fekk aaya bi wax na ko waaye dinañ ñëw ci yaatal gi si loo xam ne nag yaatal gu xaw tënk lay doon insha allahu taala kon jataa bii di ñëw beneen étape ginnaaw ar-rawha ana fan la yone kon raw rawha lan lañ ko gis yoneen sa salaam dafa romb dañ fa romb ximaaru wahshi hmm? ximaaran wahshiyan boo xam ne dañ koo jam léegi mu ne bàyyi leen ko foofu amaana léegi ki ko fi ki nga xam ne mooy boroom daal di ñëw